ghazwatu bani qurayza mooy xare bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam xare woon ak jiifu banu qurayza yi ginnaaw bi nga xam ne ci la pare ca al ahzaab muy coalisé yi jotoon nañu gis li tax xare bi am waaye gisoon nañu tamit ni yonent bi alayhi salaatu wassalaam daldi yëgle daldi digale saxaaba yi radiyallahu anhum wa ardaahum bu kenn julli tàkkusaan lu dul fi nga xam ne mooy banu Qurayza ak ni nga xamante ne noonu lañ taxawale ndigal loole ñoom saxaabatul kiram alayhim ridwaanullah gisoon nañ ne ci yoon bi tàkkusaan dalee na dab te yonent bi alayhi salaatu wassalaam dalee na waxoon laa yusalliyanna ahadakumul ahadukumul asra illaa bi bani qurayza bu kenn ci yéen daldi julli li nga xam ne mooy tàkkusaan lu dul na ko jullee banu qurayza bam leen dabee ci yoon wi ñii ne lii la ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam jubluwu ci woon loolu mais nu gaaw la ci jublu woon ñoom moo tax julliwuñu ñoom ñu julli ñeneen ñi ne déedéet nahnu ala azimati rasulillah fala fa laysa lana ithm ne ñun dañoo nekk ci dobu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mi ñu ne nañu dem bu kenn ci ñun julli tàkkusaan lu dul foofu loolu mooy digal li ni ñu ko dégg noonu lañ koy doxale loolu moo taxoon ñoom euh, ñu daldi bañ a julli ba ñu ko julli après bi jant bi duggee loolu lañ gisoon Eh, muy nag partie bu am solo buñ ñëwee ci njàngat yi muy côté boobu noonu insha allahu taala gis nañ ne ginnaaw gi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci la génn ndax saxaaba yi ñoo ko ji ñoom la jiitaloon joxoon raaya gi drapeau bi ki nga xam ne mooy asadullahi al ali ibn abi taalib radiyallahu taala anhu wa ardaahu mu daal di génn gisoon nañ ci riwaay imaam ibn isxaaq mu ne bi nga xamante ne ci lañ génn noonu ah moom la Seydina Ali bi mu demee dafa gis dégg juif yi di wax lu ñaaw ki nga xamante ne mooy yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci la dajewaat moom ne ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bu fa dem foofu lañ ceemoon waaye riwaaye boobu dinañ ñëwaat waaye gisoon nañ ne yonent mi alayhi salaatu bi mu génnee dafa dajeek ay nit ci saxaabam yi radiyallahu anhum ah laaj leen ne leen ndax kenn rombu leen ñu ne aha kay am na ku ñu rombu kay te kooku mooy seydina dihya ibn xalifa seydina dihya daal ñi mu romb noon ci saxaaba yi ñu ne ko moom de moo ñu fi romb ala baghlatin baydaa la raxaala alayha qitfatun min dibaaj ñu ne ah yonent bi alayhi salaatu salaam de ñun ki ñu romb fii mooy Dihya Dihya daal moo ñu fi robb mu ngi yor berkelle bu weex berkelle bu weex la yor moom ya teg ci li nga xam ne mooy teg goo xamante ne nii ci suwaagu diis boobu la di diibaaj yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi woon leen tontu ne leen kooku du seydina jibril de du seydina dexya waaye kooku mooy seydina jibril aleyhi salaatu wassalaam loolu foofu lañu yemoon léegi nag ñu waroon a gis insha allahu taala tey tarjama seydina Dihya ibn Khalifa mu ne woon saxaaba boo xamante ne nii bu siiw la woon bu siiwa siiwa siiw ah moom seydina Dihya ibn Khalifa al ah moom nag mu ngi tuddoon Dihya Dihya ibn Khalifa ibn Farwa ibn Fadala ibn Zayd ibn Imr al-Qays ibn Khazj ibn Aamir ibn Bakr ibn Aamir al-Akbar ibn turam nekkoon Dihya Dihya moo turam di doomi ku ñuy wax Xalifa Dihya ibn Xalifata Xalifata kenn wax Dihya ibn Xalifati parce que mamnu'un min as-sarf la xalifa Dihya di doomi ku ñuy wax xalifa xalifa boobu di doomi farwa farwa di doomi fadaala fadaala di doomi zayd zayd di doomi imril qays imril qays boobu di doomi ku ñuy wax xasj xasj xasj boobu di doomi amir amir di doomi bakr bakr di doomi amir bu mag bi di doomi Awf moom Seydina Dihya mu kojoo woon ci waa euh, ñi nga xamante ni ñooy waa qabilatu Kalb ci tribu de Kalb moom Seydina Dihya ci la euh, askano woon moom nag Seydina Dihya ibn Khalifa euh, radiyallahu anhu saxaaba bu siiwa siiw saxaaba bu siiwa siiw la teel dugg nag ci lislaam teel naa dugg ci lislaam moom seydina Dihya ibn Xalifa ibn Farwa ibn Fadala ah dugg na ci lislaam avant ghazwatu Badrin waaye nag fekkewul Badr mooy xare Badar moom Seydina Dihya a fekkewu ko woon mooy fekkewul xare boobu xare bu siiw boobu di xare Badr bu mag bi ko noonu boroom xam-xam yi nag dañu wuti ban xare la njëkk a fekke am na ñu ne Uhud la jëkk a fekke am ñeneen ñu ne déedéet du Uhud la jëkk a fekke njëkku la fekke ghazwatu Uhud waaye ghazwatul Xandaq bi ñu génnoo noon di ghazwatul Ahzaab moom la jëkk a fekke moom Seydina Dihya ibn Khalifa al-Kalbi radiyallahu anhu moom nag suñu boroom da ko mayoon taar taar bu jéggi dayo da ko suñu boroom mayoon moom Seydina Dihya ba dañ ci doon doon joxe dañ doon joxe misaal ci rafetaay ci taar moom dañ ko doon joxe misaal ci bu ñu waree joxe nit ku taaru ñu naan rafet comme Dihya ibn Khalifa ba looloo tax seydinaa jibril aleyhi salaatu wassalaam ak cell tegum celloon sell tegum selloon ndax bu dee taaru kese am nañu taaru taaru woon ndax abu lahab li tax ñu tudde ko abu lahab du ne mooy abu lahab dañ ko ko doon wax avant l'islam mooy dafa leeroon comme niñ ko gise woon rafet weex tal boo ko gisee mel ni xar kanam gi day leer ni nga xam ne noonu la safara di étincelé wu di leer noonu la xar kanam bi leeroo noo tax ñu noo noonu Abu Lahab mu jëlloon teg ci waaye gis nañ ne loolu jaruñu ko dara Seydina Dihya nag borom bi da ko boole woon ak baynal husnayn taaru biir ak taaru biti ba moo tax Seydina Jibril alayhi salaatu bariwaana lum doon ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi yor forme seydina Dihya ibn Xalifa al-Kalbi comme ni nga xamante ne ni noonu la ko imaam an-Nasaa'i ci sanad boo xam ne imaam al-Haafiz ibn Hajar ci al-Isaaba neena na saxiix mu jële ko ci yoonu Yahya ibn Ya'mar an ibn Umar mu jële ci Seydina Abdallah ibn Umar radiyallahu anhu mu ne kaana Jibriilu ya'ti an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fi suurati Dihya al-Kalbi mu ne moom Seydina Abdallah ibn Umar kon ci riwaaya bu wér boobu inda an-Nasaa'i mu ne kaana jibrilu seydinaa jibril dafa nekkoon doon dikkal yati nabiyya doon dikkal yonente bi aleyhi salaatu wassalaam fii suurati dihya alkalbi ci forme seydinaa dihya alkalbi wa kaana yadullu ala dawaami wal istimraar ala asaxi qawlay rahmatullah aleyhi kaana ka day tegtale ne loolu lu bari te du doon continuer Seydina Abdallah ibn Umar mu ne kaana nekkoon na Seydina Jibril di dikkal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mooy bari woon na lu doon dikkal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci forme Seydina Dihya ibn Khalifa naka noonu say jële ko ci Sayyidatu Aïsha comme riwaaya bu imaam bi nga xamante ne nii bu imaam al-Bayhaqi biñ la waxoon ci jataay bële weesu wax ni nga xamante ne noonu la muy euh, riwaaye seydina euh, euh, alqaasim ibnu muhammadin ibn abi bakrin mu jële ko ci bàjjanam di aisha radiyallahu taala an abi bakr mu ne keroog ghazwatul bani qurayza bi seydina jibril di dikkal yonent bi alayhi salaatu wassalaam pour ko awa wada'ta silaaha fa wallahi ma wada'naha ñëw ci yonent bi alayhi salaatu bi ñu dëppee ghazwatu Xandaq coalisé yi ñibbi yonent bi alayhi salaatu salaam jóge ca tranchée ba daal di ñibbi si sangu tegi ngànnaayam ba sangu Seydina Jibril dafa ñëw Sayyidatu Aïcha nee na te loolu jëlee ko ci Sayyidatu Ummu Salama ci yeneen riwaaya yoo xam ne yu nettali que daa ma fekk gis na yonent bi alayhi salaatu salaam Seydina Dihya sayyidana Aisha radiyallahu anha mu ne keroog dafa yonent mi alayhi salaatu salaam dafa sangu ba pare toog mu jekk rek am ku ñëw mu jekk rek tëb mel ni ku tiit rek génn nee na ma topp ko xool gis mu nekk kim kim nekkaloon mooy Dihya ibn Khalifa ginnaaw bi yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko déedéet ki nga gis nii du Dihya ibn Khalifa mais Jibril la ya'muruni an azhaba aw kama qaala ila qurayza mu ne ko ki nga gis du seydinaa jibril du seydinaa dexya du dexya waaye kii jibril la damay digal ma daal di dem fi nga xam ne mooy ci waa banu qurayza ci minal yahuud loolu it naka noonu imaam at-Tabarani it ko ci al-Mu'jam al-Kabir ko ci seydinaa anas ibn malik mu wax lu mel noonu boo xam ne xadiis xam ne mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam qaala Seydina Anas ne kaana Jibriilu ya'tiinii alaa suurati Dihya al moom Seydina Anas ibn Maalik radiyallahu anhu wa eh, mu ne yonent mu ne yonent Seydina Jibril li damay dikkal ci li nga xam ne mooy forme ah, Seydina Dihya ibn Khalifa ah, al-Kalbi moo tax moom ak ak rafetaayam dafa dafa ko siiwoon lool sax naka noonu lañ ko jële kon ci Sayyidatu Ummu Salama radiyallahu taala anha wa ardaaha ci dikk gi nga xam ne moom la seydina jibril doon dikk di yor forme seydina Dihya ibn Khalifa comme ni nga xamante ne nii noonu la ne ci tahdiib ibn Asakir raxmatullaahi aley mu ne al ibn Suleymaan dafa jële ci baayam di suleymaan an abi uthman an-nahdi di seydna abu uthman yàgg nañ koo gis kaana min al-muxadramin mu ne qaalat ummu salama mu ne seydatu ummu salama dane kaana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yuhaddisu rajulan falamma qaama qaala yaa umma salama man haadaa fa qultu dihyatul kalbi falam a'lam annahu jibriilu hattaa sami'tu rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam yuhaddithu ashaabahu maa kaana baynanaa mu ne moom Seydina abu usman mu ne yaay ummu salama dana yonent mi alayhi salaatu wasalaam da doon waxtaan ak waay dafa mas a toog am kum doon waxtaanal léegi après ñu pare seen waxtaan wi waa ji jóg dem nee na yonent mi alayhi salaatu wasalaam ne ma yaa ummu salama mooy soxnaam soosu ne ko yow ummu salama man hada ki toogoon ak man nii di waxtaan te jóg dem kan la nee na ma ne ko ah dihyatul kalbi kii dihya la ki toogoon ak yow léegi dihya la dihyatul kalbi nee na yonent ma lay saab saab waxuma daal mooy neewu ko du moom neewu ko moom la mu ne yëguma xawma këne mujj ni ma xamee ne Jibril la yëguma ne ndekete du dihya Jibril la ba ni may dégg yonent bi aleyhi salaatu wasalaam doon nettali di nettali seen histoire boobu noonu moo koog doon taxawoon di wax te mu foogoon ne Dihya la nee ma dégg ko muy nettali saxaaba yi di wax ne Jibril daa ñëw di nettali li xewoon noonu te yaay Ummu Salama nga fa woon mu ne ah ci laa xame ne ndekete yoo kon man ka ma gisoon dafa yor forme mu Dihya waaye du Dihyatun na Xalifa waaw ah, lii moom mbir la moo xam ne jullit da koy xam nga esprit yu bees yi ak yi nga xam ne gëmuñu yooyu tem ñu ne la moo loolu daa mën a ne malaaka ñoom premièrement malaaka amul ndax ñoom jàpp nañ ne bon ñoom lu ñu gisul mënuñu ko wax ak tamit la fait que nit mën a jël wala boog ñu mën a jël forme nit loolu du ko wedd lu dul aljahala lu dul ñi nga xam ne dañoo réer vraiment ñoom tumisat absaaruhum dañoo far seen bët yi lañ ko suñu boroom da ko effacer du ñu gis amuñu clairvoyance waaw seydina Dihya kon ibn Xalifa radiyallahu anhu kon loolu la woon seydina Jibril bari woon na lu mu doon jël formam moo tax léegi nag xadiis bi nii euh, kii nee na Sulaymaan mi bàyyi Mu'tamir ibn Sulaymaan nee na dama ne bi ma ko Abu Usmaan nettalee ma ne ko mais euh, sama sëriñ jéggalu de Euh, fa qultu li abi Usman ma ne abu Usman an-Nahdi mais man haddathaka bi hada xadis bii nii nga nettali nii kan moo la ko nettali qaala mu ne Usaama muy Usaama moo ma ko nettali ibn Zaydin muy xadis bu wér ah nga gis ne mooy du da koo da koo gëmul wala bokk ba yow kii daal lii mu wax non c'est ça lii mooy rigueur xam-xam ñun nag loolu lañu réere surtout réewu wolof ñoom pour ñoom bu sëriñ waxee daal rek forcément amoo sax droit laaj ko du ne danga koo weegi gëmoo ko mais quand même bu la nit laajee yow boo gëmee kii mu wax la nga jàpp mais est-ce que ñu koy nettali ñoom gëm nañu ki nga gëm yow nga foog ne nga ne leen waajee ma ko wax rek doy non dañoo bëgg lu leer est ce que moom fekke woon na ko fekke wu kon c'est sûr Abu Usman même bu dee jamono yonent mi alayhi salaatu salaam bu ngi doon dund masula gis yonent mi alayhi salaatu salaam looloo tax mu xadram ginnaaw gi la ñëw daal di tuub kon kooku fekkewul affaire bii muy nettali loolu nag loolu mooy rigueur ci xam-xam du affaire waaye damaa wóoruwul ah mooy li tubaab yi wax la confiance n'exclut pas wóolu naa nit wala am naa kóolute ci nit teewul may contrôler bañu contrôler mu ko kan moo wax lii lii nii nga ma nettali nii kan moo ko nettali daa sama sëriñ yow Abu Rahman mu ne ko ah Usaama de moo ko nettali te Usaama ibn Zayd al-Hibbu soppe bi yonente bi salaam di doomi soppe bi ah, Zayd ibn Haarisa ta'ala anhum wa ardaahum ah, moo tax kii ne Abdullah ibn Salih al-Ijli rahmatullah alayhi mu ne dafa am benn waay euh, bu ñëw wax Awaana ibn al-Hakam imaam Awaana ibn al-Hakam ne ko ajmalu nnaasi Jarir ibn Abdillah al-Bajali mu ñëw benn waaye ñëw ne ko ki dàq ci nit ñi mooy saxaaba yi la bëgg ak ñi ñu xam ci taar ginnaaw ñoom ak yooyu ki ci dàq mooy Jarir ibn Abdillah al-Bajali di Seydina Jarir incha allah dinañ ñëw ci tarjamaam bu ñu agsee ci ay mbiram Jarir ibn Abdillah al-Bajali bokk ci ñu mujjee tuub ànd ak yonent bi alayhi salaatu muy saxaaba bu rafetoon taar kooku tuddoon nañ ko fi bas nañ fi tudd këne euh, daf ba pare tegoon ci njooloon nag rafetoon taar boo xamante ni nii taar bu jéggi dayo la amoon moom it léegi nag euh, denn waay ñëw ne Seydina Awaana ibn al-Hakam ne ko ki dàq ci nit ñi de mooy Jarir ibn Abdillah al-Bajali mu ne waa ji déedéet bal ajmalu nnaasi man nazala jibrilu ala suratihi yaani dihya ibn xalifatil ibn xalifata alkalbi damay juum rek naan ibn xalifati san se di pa waxoon naa la ko sànq mamnu'un min as-sarf ibn xalifata alkalbi mu ne ko déedéet du sayyidina jarir ki dàq ci nit ñi mooy Seydou ki nga xamante ne Seydina Jibril bu doon ñëw des fois léeg-léeg yonent ma lay saaf saaf da doon jël li nga xam ne mooy formante kooku mooy Seydina Dihya ibn Khalifa waaw moo tax taaraay taaram boobu noonu ah, kii la ne. mais ci borom euh, alxaafiz ibn Hajar naka noonu boo demee ci euh, kii Siyar A'lam an-Nubala imaam az-Zahabi indi na ko foofu mu ne qaala abu muhammad bu dee Siyar A'lam an-Nubala mu ne qaala abu muhammad ibn Qutayba fi hadith ibn Abbas mu ne abu muhammad di ibnu Qutayba de dane ci benn xadis boo xam ne xadis Seydina Abdullah ibn Abbas la radiyallahu anhuma mu ne kaana Dihyatu ida qadima lam tabqa mu'sirun illa xarajat tanzuru ilayhi mu ne Dihya de bu masoon a jógee ci mooy masoon a jóge fi muy jóge dugg ci biir Medina tellement taaraayam dañ ko xamoon ak ni mu rafeti mu ne doonu loon des benn njegemaar yi mooy ñi nga xam ne àggaguñu àggaguñu ci kii nu mu tudd euh, gisaguñ seen baax gisaguñ ay règle tollooguñ fa ñuy gise ay règle mais soreetuñu mu ne du des kenn ci ñoom loolu ne dañuy génn dañuy taxaw ci yoon wi di ko xool illa lam tabqa mu'sirun mooy al-mu'sir mooy koo xam ne moom àggagul ci am ay règle mais sorwatu ko lu dul illaa xarajat tanzuru ilayhi lu dul day génn euh, di ko xool looloo tax sayyidina imaam al-hafiz al-dhahabi mu ne wala rayba anna dihyata kaana aj kaana ajmal as-sahaaba al-mawjuudiina bil madina wa huwa ma'rufun fa li dhalik fa li hadha kaana jibrilu rubbama nazala fi surati mu ne amul si ki sàkka kën Dihya na Khalifa Dihya de ajmalu saxaa aj kaana ajmalu saxaaba moo daqoon ci saxaabaa yonent bi alayhi salaatu al mawjuudiina bil Madina ñi neewoon biir Medina mu ne te loolu dañ ko koo xame looloo taxoon des fois Seydina Jibril doon wàcce ci meloom loolu buñ nee saxaaba nag di wax rek côté taar bi mooy mbaax gi taxu la wax saxaaba moom buñ ko xasee wax mooy raw na kurul kurulub yonent yow raw na la kurulub yonent doo saxaaba yow raw na la looloo tax côté boobu sànq ba préciser ko ndax mu gën leer mais boo gisee ku mel imam al-Hafiz al-Zahabi tudd taaraay bi rek ne looloo tax mooy xam nga ne moo sellaay bi moo raw loolu fopp ci li nga xam ne mooy taar bi ci biti léegi nag ñu ne ko waa léegi mais waa ji ne Jarir tamit Jarir ibn Abdullah te Seydina Omar ibn al-Khattab da doon wax ne moom moo dàq ah waa léegi loolu nag euh, bon mu ne fa amma Jarir moom imaam al-Dhahabi radiyallahu anhu rahmatullahi alayhi wa radiya anhu mu ne fa amma jariru fa innama wafada ila al-madina qabla mawti an-nabi bi qalil mu ne kantaa Jarir waxuñ ne ku taaru la woon waaye moom bi muy ñëw Medina tuutee desoon jamono ju ju tuuti laata génnu yonent bi alayhi salaatu wassalaam àddina voilà voilà léegi moo tax moo tax moo tax nga dégg c'est imaam as-Suyuti naan ajmaluhum bi mu defee mooy buntu bi mu def ci maarifatu saxaaba ak ci euh, alfiya bi ñu def ci buntu ni ñuy xame kuy saxaaba ak ñu seen mbir bayt bu mujj bi bayt bu mujj bi ci buntu boobu lanaan ajmaluhum dixyatunil jamilu jaa ala suratihi jibrilu ajmaluhum dixyatunil jamilu jaa ala suratihi jibrilu seydina imam assuyuti rahmatullah alayhi mu ne ajmaluhum ki dàqoon ci saxaaba yi ñoom ñépp dexyatunil jamilu mooy dexya mu rafet ma takaar jaa dikk na ala suratihi ci meloom jibrilu seydina jibril alayhi salatu wassalaam moom nag seydina dexya ibn xalifa ah, yonent bi alayhi salatu wassalaam bi nga xamante ne ci lay yónnee lettre yi rasaa'il yi mu doon yónni ñi nga xamante ne ñooy buuri jamono buur yi woon ci jamono ay Kisra ay Qaysar ay Hiraql Muqawqis ñooñu moom mi Seydina Jari eh, Dihya moom bokk na ci ñooñu ci rasuulu rasuulillah yooyu di ndaw ndaw yonent bi ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam moom seydinaa Dihya ah, fan la ko yónni ci Qaysar am na ci yeneen waaye ci Hiraq la ah nee na moom muy riwaay boo xam ne boo demee ci tahdibu na asakir duñ ko fa fekk euh, sauf que bi la ci jaar daf ci benn matruk muy yaxya ibn salama ibn kuhayl te moom matruk la comme ni imaam alxaafid ibn xajar wax ca taqrib na ko noon xadiit bi imaam euh, altabaraani daal na koy solo ci mu'jamam ah imaam al al haythami bi mu ko ci majma'u zawaid mu daal di ne pro bi am na problème ndax yaxya alximaani da koo soloo ci yaxya ibn salama te yaxya ibn salama kooku noonu moom moom lañ la wax sànk ne minal dafa bokk ci ñi nga xam ne seeni wax jar da dàq ganaar léegi euh, en tout buñ ci accès nañ gën a def taxrij yi euh, ak xadiis yi wax loolu yëpp yónni gum ko yónni woon ci fi nga xam ne mooy Qaysar waaye amaana bi ne Hiraql loolu moo gën a dëgër bi ne ci euh, kii la ko yónni woon ci Hiraql la loolu loolu amaana mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër ah léegi mooy ba fa demee jox ko affaire li nga xamante ne nii moom la euh, mu jàngal Héracle di Héraclus Héraclus daal di koy jàngal li nga xam ne mooy lettre yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi nga xamante ne moom la ko yónnee waaye bi ko defee nag gaa yi di doon protester mooy ña fa ne ndax gaa yi ah yonent bi alayhi salaatu salaam arab yi sawaay kaw nii nekk nga xam ne ñoo leen mës a dominer bokkuñ kontuñ sax ci politique mondiale bi ñuy wax ñu naan day day am ci ñoom ku ñuy woonaan ñu kaa leen dugg ci l'islam aslim taslam duggal ci lislaam nga nga nga mucc waaye loolu nag loolu loolu cas de conscience bu rek bu réy la leen doon def euh, moo tax nee na man Jarir na eh, naka kii eh, eh, Seydina Dihya naka laa dugg si ci Qaysar taxaw ci bunt bi ne leen ana yëglu ana rasulu rasulillah fa fazi'u li dhalik dama leen ne man maay ndaw yonent bi yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ñoom xamoon nañ kaanu min ahlil kitab nee na gaa tiit ci saa si nee na am koo xam ne ku dugg moom ma daal di koy ñu entré ma fa ut xëltu ñu ne ma entré ma ñëw jox ko téere bi daal di koy liiral li ci nekk min muhammadin rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ila qaysara ruum lii mooy riwaaye matruf bi ñu la ne lii ah, de mu ngi jóge ci ku ñuy wax seydina muhammad alayhi salaatu wassalaam di ndaw yàlla jëm ci qaysar di boroom saahibu ruum ki nga xam ne mooy kiiw romain yi mooy seen kilifa ah nee na bi mu waxee lool nee bi mu waxee lool am benn Qaysar euh, benn euh, doomu frère am quoi bu newoon ci biir assemblée bu mu mer goo xam dafa xonq nii xonq cur bët yi bëlët moom mooy mu ne ma nee na mu mer quoi protester mu ne mais li ma lam yaktub wa yabda bika la taqra kitaabahu al yawm doomu doomu bu euh, César bi doomu César kii doomu frère César bi daal di mer quoi mais pourquoi kii nii mooy mais xanaa xamul yaay kan xoolal muy bind au lieu mu commencer sa tour ndax affaire yi loolu loolu mooy buur yooyu yow boo leen di bind ñoom ngay ëbbee. ay son altesse son auguste yooyu ngay son yooyu ngay njëkke tagg ko tagg ko ci dóor a indi bi teg ci ay qualifi qualif yu bari dóor a indi bi yu rafet rafet dóor a indi bi doo a wax yow say wax léegi nag waa ñi mer ne mais pourquoi ñuy wax kii muy commencer di bind naan min Muhammadin mais au lieu ci yow ne ila Qaysar même mujjee affaire bi azimu ruum wala saaxibu nangam nangam doorane lii nag man min diw mu kenn du fi liir kiiwam tey <laughs> kenn du ko fi liir nee na moom woon ak boroom xam comme que César bi nekkul woon tamit koo xam ne affaire religion xamu ci woon dara te fàttalikul jamono yooyu diine dafa ñoroon nit ñi pas comme léegi. mais jamono yooyu diine dafa ñoroon nit ñi te le César était très affaire bo ku amoon xam-xam la ci kiiwu christianisme ak yooyu comme niñ koy gise ci hadith Seydina Abu Sufyan ibn Harb bi bu ñëwee ci li nga xam ne mooy lettre yooyu la insha allahu taala ginnaaw entre Hudna trêve Hudaybiya ak fathu Makka insha allahu taala mais Qaysar bi génne euh, waa ji ne euh, mooy frère am boobu ne gars yi bi nañ dem quoi léegi nañ dem ndax kii kenn du fi liir jarul conseiller euh, yii yëpp jarul ngeen fi ñëw kii kenn du liir lettre am tey ndax muy commencer ci keneen léegi nee na bi loolu xewee après mu woolu mu woolu ñu nga xam ne ñooy boroom xam-xam yi ci ñoom nag ah bi ñu léegi nag ñu ñëw ñoom rek ñu nekk fa ak Dihya nee ma liiral leen téere bi mooy lettre bi nee na ne leen César bi ne leen huwa wallahi rasulullah alladhi basharana bihi Isa wa Musa ne mooy prêtre yooyu ne leen nag ñooy bi ñu fi desee ñoom kese politiciens yeeg doomu frère boobu ñu génne leen mooy ñu demaale mu daje mu dese ñi nga xam ne monas mona mo mona gars yi monarchie kii maanaam monarchie euh, euh, euh, bu doon tey dañ naan l'archevêque archevêque bi te archevêque yàgg naa ma ah. foofu sax lu jóge woon ci romain yi fële ca seen Rome Rome gii nii pas Rome byzantin Rome Rome Italie gii ci seen kii avant christianisme bi fa ñëw yëpp dafa amoon ci seen diine xërëm yi koo xam ne moo doon archevêque léegi nag même affaire yooyu moom lañu def disposer ko transposer ko ci christianisme ak le pape ak yooyu yëpp yu mel noonu yëpp dafa am te seen ceddo yi ñoom romain yi fii ci Italie léegi euh, léegi nag mu des ak nga xam ne ñooy prêtre yi euh, mu ne leen nag biñ liiree lees mu ne leen nag maa ngi waat yàlla kii ndaw yàlla la bi nga xam ne moom lañu doon bégale seydina isa muusa ala nabiyina wa afdalu salaatu wassalaam ne a doomu frère bi dàquñu ko moom dafa mujju des ñu génn ñeneen ñi dugal prêtre yi léegi biñ ko waxee bi bi bi seydina liiree lettre bi Qaysar ne doomu frère bi ne ko fa ay shay'in ne ko doo gis mooy nee na ko da ko wax ne waa ngi waat ci yàlla ne huwa wallahi rasulullahi alladhi basharana bihi isa wa musa waat naa ci yàlla kii de mooy ndaw yàlla bi nga xam ne seydina isa ak musa alayhima assalaatu wassalaam ñoom lañ doon bégal moom lañ doon joxe bonne nouvelle léegi nag Qaysar ne frère doomu frère bi na ko fa ay shay'in tara waa léegi kon loo gis waa ji ne ko ara an nattabi'ahu ne ko ah comme que lool nga nee nga tey moom la ñu doon bëgg te dëgg la malgré sama mère di sànq mais kon man li ma gis kon nañ ko topp mu ne qaala Qaysar Qaysar ne nag ah wa ana a'lamu ma taqul xam naa li ngay wax nii de kene nañ ko topp loolu de mooy li jaadu walakin la sotion attabi'a yadhhabu mulki wa yaqtuluni ar-rum mais le problème nag mooy manuma koo topp ah, man manuma koo topp xam naa li neex mais manuma koo topp ndax topp sama topp ko moom gëm yonent boobu yadhabu mulki mooy signé naa signé naa sama ñàkk pouvoir Rome Rome fii ci Byzance mooy man moom tuub naa nekk musulman nekk muslim loolu mooy signé naa sama décret wu destitution maa ko signal sama bopp dañ may jëlee idar yadhabu mulki yi ci ci ak mooy xoolal noon yi noonu romain yi ak yooyu yëpp déstabilisation bu mag bi muy indi ah non oh déedéet yadhabu mulki ki ma ko toppee manuma koo topp ndax sinon sama nguur day naaw wa yaqtuluna ruum te romain yi dañ may crucifier dañ may rey pendre ma la def kon nañ manuma koo topp voilà Seydina Dihya nag ah radiyallahu taala anhu wa arda bi nga xamante ne nii ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ah bi ñu jógee am na xare buñ jóge woon boo xamante ne yonent bi alei saatu seddoon na ko ci mooy jaam yi ndax doon fekk ci xare yi moom Seydina Dihya ginnaaw bi yonent bi alei saatu génnee àddina moom Seydina Dihya comme ni ko imaam Abu Dawud as-Sijistaani boroom sunan bi daldi soloowe na ko noonu imaamu Ahmad ibn Hanbal di sëriñam soloo na ko ak imaam at-Tabarani Ah, naka noonu boo demee imaam at-Tirmidhi na ko waaye jële ko ci Seydina Anas imaam ad-Daaraqutni soloo na ko ak imaam al ci sanad yoo sanadu imaam al-Bayhaqi bu dëgër la imaam at-Tirmidhi daldi ne xadiis bi bu xasan la ah léegi mu ne moom Seydina imaam Abu Daawud mu ne Seydina Dihya ibn Khalifa ci ci riwaayam dafa génn Mizza daldi dem ci benn dëkk bu ñuy wax qaryatu Uqba min al Fustaat Fustaat ay mooy ay tente la yoo xam ne Égypte lañ newoon foofule ci désert bi noonu Fustaat dëkk bu siiw na léegi sax tant ya fa yañ fa doon def di fa ne moo tax ñu tudde ko Fustat mu jóge Mizza Mizza mooy dëkk bi nga xam ne moom la imaam al-Mizzi laa ilah imaam di noo imaam al-Mizzi moom rahmatullah alayhi il était kaw moom moom moom moom il était non moom da ngay foog ne kii nii mooy tey boo ko doon na table tey ni mel ci affaire u non day mel ni ordinateur bu ñu programmé gis nga xadiis yi nii subhaanallah moom danga doon wax nii non moo tax boo xoolee téere bi dangaa am ni attendez mais kii kañ la doon dund te sëriñu kan la woon sëriñu imaam Ibn Kathir la woon subhaanallah waaw imaam al-Mizzi mooy dëkk boobu noonu moom la kii woon laa ilaha illa allah laa ilaha dëkk boobu noonu la jóge woon moom imaam Dihya ibn daal di génn dem ci fos fële ca Fustat mu ne mu nekk ci trois mille salaasatu amyaal ci bésu boo xam ne bésu koor la woon weeru koor la woon léegi nag ñu génnee mu daal di mu daal di dog mu ne wa aftara ma'ahu naas ah ñi ñi mu àndaloon am ci ñoom ñoo xam ne dañoo dog comme moom mais mu am beneen wa karihal fitra axarun am ñeneen ci biir mbooloo mi ñoo xam ne bon non non non waaye dog fan comme ni ñu koy gisa ba léegi rek da ngay gis ñoom dañuy feelaa dog leen ñu ne non non ñoom weeru koor mënuñu cee bañ a du woor quoi. dangaa feebar dogal. sinon du baax ci sa santé. mu ne moom du def waaye kooku foog na ne mu ngi def lu baax. haythu yadurru laa yadurru illaa nafsa mu ngi foog ne li ñuy def noonu la. te yëgul ne loolu ku dul boppam. haadihi ruxsatun ruxsatun bu seen borom jox comme la Yonent mi alayhi salaatu wa Seydina. ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ne nag ne jël leen li nga xam ne mooy permission bi leen seen boroom jox inna allaha yuhibbu an tu'ta ruxasa wala ruxasu kama yuhibbu an tu'ta azaimu buur yàlla de ni mu soppee ñuy dikkal li nga xamante ne mooy bu la bu la joxee permettre la ne la wa man kaana minkum safara sa wa man kaana minkum maridan aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhra ak fa idha darabtum fil ardi fa laysa alaykum junahun an taqsuru min as-salat yooyu noonu nga xamante ni ay ruxsa la ay yomb yomb la yu ñu suñu boroom defal suñu boroom dafa bëgg yooyu ñu koy jël kado yàlla la nañu jël kadoom kan la buur di jox kado walillahi masalul ala nga li ko soxlaw na rawatina malikul muluk saaxibu xazaa'inil ardi was samaawaat di la jox kado nga bay ci loo xam ne sax am na fu muy tollu par force dangay dog par force lay doon voilà kon mu ne buur yàlla buur yàlla bokk dafa bëgg nit ki di dikki yooyu moom bu la ko joxee nga jël comme li mu bëggee bu la nee jullil farata nga julli ko wooral nga woor bu la nee nag teggil naa la lii dem nga ba mënatoo dox booy julli salli qa'iman mais manoo ko jullil taxaw manoo ko fa qa'idan waaw ba toog mais du ma toog médecin yi ne la sa taxaw yi baaxul ci sa kii sa os yooyu yow lii da lay gën a kii toogal nga ne du ma toog ndax waaye yow di julli ni kii déedéet buur yàlla lay saxaala min diin loolu bokkul ci diine te yonent ma lay saar saar neewoon na diine ji kenn du ko du ko du ko du ko jël vif nekku fanatique ci mbir mooy di di di jël kii au lieu nga def. mooy yow lu ñuy def nga bëgg cee ëppal di jaayug zel bu yàgg gu gu gu gu takka akarnaase lu dul ne affaire yi dina la dina la noonu ku song mbir yi noonu affaire yi dina la noonu ndax doo doo ko man imagine nit koo xam dafa dëpp dégg ñuy wax gëneelu salaatul layla rek julli naafila guddi mu daal di jël décision ne léegi quatre de temps julli ci guddi trois heures de temps yii mu neraw ci tuuti gaaw jógaat balaa fajar kiiwaat mais ko mën na koo def benn yoon ndax jour boobu la nekk ci sawar gi ci la déggale mais bu yàggee tuuti waxuma la bu moytuwul li nga fekk huit heures jot huit heures ci suba jant bi leer te du yeewoo waxuma la bana naa fi la mais mais farata yi sax dootu ko julli à waxtu ndax lan. dafa jéem a dugg ci mbir yi zel bu ëpp goo xamante ni nii yonent ma ne saab nee na ku jàppe diine di noonu mu daal di lay noot waaw yëf ku ko jàppe noonu sharia bii mu noot la moo laa buur yàlla innama yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra buur yàlla dëgg-dëgg bëggul ci ñun lu dul ak yomb yomb waaye du ak jafeñ jafeñ léegi am kon ci booloo bi ñoo xam ne wa kariha al fitra axar ñoom bon bon moom dog ba pare mooy bo bon boo woo boo dogul garaw mais quand même li mu def mu mujj yow li keneen ki def mu mujj bëggoo ko xam nga nit mooy mbir yi choix man damaa tukki tukki boo xam man naa ci wàññi julli ñu nekk quatre personne deux ñi ne ñoom dañuy wàññi ndax loolu mooy sunna ñeneen ñi ne non non non ñoom duñu wàññi ndax affaire yi newuñ ci coono wala avion lañ jël distance buy mos même bu guddee kii na mais doo yëg dara mel ni ku nekk sa salon ba agsi non man damay julli ñeent mais bu ko yi mais sauf que li li yées nag mooy nga mujj ne yow comme que noonu la demee te yéen ñépp bokk voyage bi ci condition yu nooy ngeen newoon. ñu leen di servir ay lekk sax ci avion beeg yooyu mais mooy de ngeen accès climatisé dàq seen salon léegi yow ñi nga xam ne ñoom ñooy wàññi nga bëgg cee nga bëgg leen a mere bañ li ñuy def ci kaw loolu nag moo garaaw loolu moo garaaw lii ñii nag loolu lañ def bi ñu defee loolu ba commencé mel ni kuy bañ li ñee li Seydina Jarir rek ñi ànd ak moom euh, bu ma tuddee Seydina Jarir ba léegi moom rek laa tudd Seydina Diyah ibn Khalifa radiyallahu anhu ñu daal di bañ loolu ko ne dog fan eh. mu ne bi mu delloo ci dëkkam ba di Mizza qaala mu ne wallaahi maa ngi wat ci yàlla man Dihyatu ibn Khalifa laqad ra'aytu al amran maa kuntu azunnu anni araa inna qawman ragibu an hadyi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ashaabihi yaqulu dhalika lilladhina saamu thumma qaala 'inda dhalika allahumma qbidni ilayk Allah mais mu bi mu delloo dëkkam ci jour boobu noonu Seydina Dihya mais de affaire bi da koo traumatisé du bu ndaw de da koo traumatisé xam nga ñun <laughs> subhaanallah ngir nga saxaaba yi buñ gisee nit ab jullit ku ne jullit nga yeneen ci waaye saab saab def lii nga def le contraire ñoom da nga leen traumatisé non dañuy mooy ne ñoom seen ni leen yàlla mooñe lañu man da comprendre nit koo xamante ne ne nga jullit nga non ku dul jullit xam nañu ngay mbiram mais nga ne jullit laa mais quand même yonent bi alayhi salaatu salaam lii la def mais bëgguma ko moom ñoom loolu saxaaba bu ne day loolu da koy traumatiser loolu rek mën na koo andil crise cardiaque moo tax mu dellu bi mu ñibbee mu ne wallahi maa ngi wat man Dihya ibn Khalifa maa ngi wat ci yàlla laqad ra'aytul yawma tay de gis naa amran mbir moo xam ne maa kuntu azunnu anni ara masuma foog ne masumaa bokk ci samay gént këne masumaa sax yaakaar masula traverser sama esprit man ya këne loolu masumaa xalaat ne dinaa dund ma gis loolu et imaginez euh, nañ taxaw yow ku la waxoon lu nii sa benn xarit ñëw ne la laa ilaha illa allah tey di gis naa loo xam ne masumaa njort masumaa yaakaar dans mes rêves les plus masuma cee yaakaar na lii dinaa ko mës a dinaa ko mës gis wala mës vivre yow lan nga koy wax lan ngay xalaat est jàpp nga ne yow do sa buñ waxantee dëgg sa fukki xelam juróom-ñaar bu nekk ci ne ci ab ab ab ab sunnaab yonent bi alayhi salaatu salaam bu gaa yi bu gaa yi tël fële non sa tëll ci ne kay da ngay foog ay affaire extraordinaire yooyu non si yi dafa extraordinaire mais ci ña xam ñun du ñu mas a xalaat ne bés bu la sa xarit boobu ne nga ne ko mii lan la mais man daal. benn waay laa romb muy naan sàngara te jullit la waaye lan la wax booy nag vraiment yow booy vraiment dañ maa yeb quoi yow sa wax ji maa ngi may tiital ma foog ne lu nekk nga may wax nga naan ma ay gis nga nit ki waaye jàllal ñu ne waaye booy bi booy bi kii kii kii yow kii yow moo yow maa ko def sax man mi lay déglooti yow xoolal jàpp sama temps bi ne fi naan ay gis nga ma foog ne lu ne ngay wax koy wax yu ñàkk fayda yooyu yaa ngi koy dóor a gis loolu nag xas ci dëkk bi mooy loolu la mais saxaaba yi nag loolu la wax mooy loolu di leen traumatisé mu ne masumaa gis tay de gis naa loo xam ne masumaa yaakaar ci sama dund ni naa ko gis deux points mooy lan laa lan nga gis Seydina Dihya mu ne inna qawman raghibu an hadi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ashabihi radiyallahu anhu mu ne tey laa gis loolu mooy lan damaa gis ay nit ñoo xamante ni ay jullit ñoo xam ne raribu an dañoo bañ bëgguñu wëlliif bëgguñu li nga xam ne mooy doxaliinu tëriliinu yoonu njubu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak saxaabaan yi radiyallahu te mooy al fitru inda safar dog boo tukkee waxul ne le fait ñoom doguñu loolu garaawul na saxaaba yi radiyallahu anhum yàgg na leen a dal dégg nga xadiis ba ànd nañoo Yonent bi sallallahu alayhi di voyage yi am ci ñun ñoo xamante ne woor nañ ñeneen ñi wooruñu beneen bi Yonent bi ne gaa yi dog leen mooy dañuy dem fàttu Makka dog leen euh, ñi dog am ñu dog ñeneen am ñoo xam ne doguñu ñu jekk gis benn waay bu tëdd bu daanu di euh, di kaddi kaddi ndax mooy dafa daanu ndax mënatu la supporter tàngoor beeg yooyu yonent bi alayhi la ñu ne waa ji dafa woor yonent bi alayhi salaatu salaam naan ulaa'ika al ñi mooy ñi woor ñoom nga xamante ni nii euh, ñooy ñi mooy ndax moom boobu da leen ne dog leen ndax ci la ñuy gën nekke ndax fañ jëm xeex man na fa am Makka lañ jëm. te Quraysh bu déggee ni ñu ngi ñëw man na am ñu waajal def xeex dog leen bu ko defee ci ngeen di gën a dëgër am ñoo xam ne dañoo woor ba kii daanu nii mu ne ñooñ ñooy ñi mooy ndigal li tey ñooñ mooy ndigal li tey ñooñ mooy ñi mooy ndigal li tey zahabal muftiruna bil ajr ñu dog jëm dem nañu li nga xam ne mooy yoon bi ndax loolu digal loolu mais sinon bu digal loolu amul mooy ku mu neex nga woor ku mu neex nga danga woor choix la mais li garaaw mooy li ñu wax sànq ñoo xamante ne yemoo ci ci nga woor mais ñi woorul nga commencé di am ay doute ci ñoom doute yu baaxul ak ay sikki sàkka yu baaxul loolu nag la ne tey laa gis nit ñoo xam ne bëgguñu sunna dafee ne tërilinu gidu yonent bi alei satu salam ak njubam ak saxaabaan yi radiyallahu anhu bëgguñu loolu defuñu yemuñ ci ñàkk def mais naqa mbir mi neexu leen le fait que ñeneen ñi wo dog mu ne ñooñu mu ngi ci jubloon ñi nga xam ne ñooy woor nee na ci la waxe ci boobu ne allahumma axbidni ilayk lii moom ma dund tey waay waay buur yàlla jëlal sama bakkan buur yàlla jëlal sama bakkan allahu akbar te loolu ci jamonoy seydina Muawiya la woon ibn abi Sufyan ci la génn àddina moom seydina Dihya ibn Khalifa radiyallahu gis nga gis nga subhaanallah subhaanallah misa boobu mu dëkke fa la génn àddina te bam fa neey da doon xare fekk na Yarmuk xare bu siiw boobu Yarmuk fekke woon na ko ginnaaw yonent bi alayhi salaatu salaam Mizza googu la ne woon Mizza euh, côté Dimas Damas la ne tey Damas ñu naan Damas capitale Syrie Mizza foofu la foofu la al Hafizul Mizzi daldi woon dëkk moom kon Seydina Dihya noonu la génn àddina Allahu akbar mooy buur yàlla moo nangu ñaanam buur yàlla moo nangu ñaanam waaw akbar mu nekk koo xam ne ku yonent mi alayhi salaatu salaam soppoon la dañ ko doon jox kado sax des fois moom yonent mi alayhi salaatu salaam mu jur kado boobu ci yére yu rafet yooyu ah! yoo xam ne Égypte la jóge ci copte yi mu bàyyi ba Dihya ñëw mu na ko Dihya de lii man nga koo jël Allahu akbar moom moomu nga xam ne ni mu sell la woon ci biir ak ci biti lii tax mu ñaan ngir génn àddina mooy dafa gis ay nit yoo xamante ni nii ñu ré ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu soppul bëgguñu sunnaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne masumaa yaakaar këne dinaa dund ba gis lii kon nag buur yàlla allahumma aqbidni ilayk buur yàlla jëlal sama ruux suuf doyal naa bu ma dundee ba gis waay waay hadyu nabi wa li nga xam ne mooy njurug yonent bi alayhi salaatu salaam leer gi ñu tegoon nga xamante ne nii layluha ka nahaariha ci yoon woo xamante ne nii guddi gi bëccëg gi ay synonyme lañ ci leeraay nga xam ne du ci mooy du ci réer du ko jeng lu dul koo xam ne xaalik ku nar alkura waay waay bu ñu demee ba loolu man Dihya ma gis ñoo xamante ne nee ay jullit lañ bëgguñu loolu kon man xajatuma ci kaw suuf kon fa tax fa fa fa taxta al ardi arda indi min fawqiha nekk ci biir suuf ci suufu suuf si ci biir moo ma gënal nekk ci kaw mu ñaan buur yàlla dal di koy faat buur yàlla nangu ñaanam imagineel kooku bu dundoon suñu jamono yaa subhaanallah kam wa kam wa kam wa kam min sunnatin umitat bal kam min fardin umit moom loo xam ne lii ay mooy sunna la mais le fait nit ki bëggul loolu waxuñ ne bu ko def ndax ay ay ay condition wala lu tax defoo ko waaye nga dem ba bëggoo loolu loolu bu dundoon suñu suñu jamono ñaata waaye waaye ñaata ñaata ñaata ci ay ay ay sunna yonente ma lay lañu gor mu daanu bu yàgg laa ilaha illa allah waxuma la loolu sax li gën a ay farata yi nga xam ne ñoom ñoo tax ñu naan l'islam bunyal islaamu ala xams yooyu lañ dóor mu daanu ana lañ ci respecté normalement waay waay Seydina Dihya bu dundoon jamono jii du gudd fan wallah kon nag war nañoo xoolaat suñu bopp gis nga saxaaba yi radiyallahu anhu moo tax toog sa néeg bu nooy di wax jàpp ne ñooñu am nañu moroom mooy xamoo mooy yow minal jaahiliin yow dangaa dof dangaa bokk ci ñi nga xam ne xamuñu ñii ñooy ñi nga xam ne diine moo leen jaraloon lépp jàpp ci sunnaay yonent bi alayhi salaam moo doon seenu dund bàyyi ko walla gis ko ko bàyyi loolu rek loolu rek c'était insupportable ñaanul xoolal te xoolal xoolal xoolal li mu def ñaanul gaa yi dee ñoom ñooñu ñaan leen ak alkane ñi ñi nga xam ne bëgguñoon lool neewul buur yàlla yàlla nga leen alak déedéet gis nga tamit loolu ñun moom buloon ñun kii tane ci ñun loolu lay def ñii kii kii yoon bitéeru beer bi yàlla ko buur yàlla mbugal xoolal kii rek mais deful lool de moom boppam la ne buur yàlla man jël ma subhaanallah kon nag kooku mooy seydinaa Dihya ibn Xalifa al-Kalbi mi nga xam ne ajmaluhum Dihyatu nil jamiilu jaa ala suuratihi Jibriilu ki daqoon ci saxaaba yi mooy Dihya ibn xalifa nii la génn àddina fële ca Mizza ci côté Damas Seydina Jibril doon ñëw dikkal yonent mi alayhi salaam ay jamono jamono yoo xam ne ay fois fois yoo xam ne da doon yor formam kon radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu kon incha allah tey kon waxtu wi jot na mooy foofu la ñuy yem ci tarjama Seydina Dihya bii di ñëw ñu àggale kon ba léegi ci yoonu Banu Qurayza yonent bi alayhi salaatu salaam di dem kon dajeek ñi mu dajeel ne leen ndax kenn ñu toog ci seeni tooguwaay ci yoon bi mu ne leen ndax romb leen fi kenn romb leen ñu ne ah kay Dihya moo ñu fi romb yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne déedéet kooku du Dihya seydina jibril kooku dada dañ dañ ko yónni suñu boroom moo ko yónni ilaa bani qurayza yuzalzilu bihim xusuunahum ngir mu rëng-rëngee seen tatay wa yaqdhifu ar fi qulubihim sànni li nga xam ne mooy tiitaangi ci seen biir xol allah ginnaaw loolu